bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala sayidi almursalin sayidina wa xabibina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ñoo ngi leen di nuyu muassasatul wafaa'i bi xuquqil iman baaxoo defee bi weeru gi tàmbalee ba jii fas yéenee ànd ak yéen moo xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ñu ànd ak ñun ci weer koor gépp fas yéene jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne jàpp nañ ne bu ñu ko jàngatee diis na ci jariñu des na ci jariñe kon ñu desuwaat tey jii rek fas yéene dalal kenn ci boroom xam-xam yooyu bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram xamle tamit li nga xamante ne moom la war a waxtaane ki ñu dalal tey mi ngi tudd Cheikh Sidi Mokhtar yaakaar naa daanaka jël ñu koy présenté fii ci Darou Moukhty ndax waxtu wi daaw yàlla baaxe woon na ko mu ñëw fii defaatool ñu defoon defaloon ñu benn waxtaan ren jii baax yàlla baaxewaat ko mu ñëw fii defalaatuñu waxtaan yàlla na ko yàlla baax ay ati ati at yu bëree bëri dañuy xamle tuuti rek ci jaar-jaaram ci wàllu xamloom ak xamleem ndax fu mu bokk ak mooy kan moom yaakaar naa jërut ñu koy wax kenn Cheikh Sidi mu Ka mi ngi jàngi alxuraanul karim ci tuubaa foofu ci Touba tamit ci dëkk bu sell boobu fii la jànge xam-xam ay téere yu lu ñu war a xam lu ci wàllu diine foofu ci Touba la ko jànge waaye nag yëmul ci loolu kese ndax ginnaaw bi la fa jógee dem Arabie saoudite ca Madinatul Munawwara ci université bu mag boobu ñuy wax ak jaamiatul islamiya foofu def na fa ay at jàng fa yemul ci loolu ginnaaw bi mu jógee fa dem Riyad ci biir Arabie saoudite ba tey tamit ci université bu mag bi ñuy wax jaamiatul Malik Saoud université roi Saoud foofa la jànge ba am maîtrise ginnaaw boo fa jàngee ba am maîtrise la dellusiwaat fii ci réew mi di yëngutu ci wàll googu di jàngale ak di jàng ba tey tamit ci biir loolu ci lañ ko jël mu nekk professeur di jàngale fële ca lycée bu nekk ci fële ca kawlax jàngale foofu ay ati at ginnaaw bi mu jógewaat fa ñëwaat fii ci Touba waaye nag taxul mu bàyyi jàng moomu ak jàngale mi jamono jii ñuy wax ak yéen am na ay bayaan yi muy def fii ci jumaay Touba ju mag bi am na benn émission tamit boo xamante ni mi ngi koy def ci diise ci diisoo FM ba tamit ay muxaadaraat yu baree baree bari moom dana ko faral di def bépp jataay boo xamante ni daal jataay bu xam-xam la ña nga fay daje di fa xam wala ñu fay jataay yooyu moom dana ko faral di fréquenter loolu sax moo sabab tey jii ak ñëwam fii ci Darou Moukhty ngir fas yéene ànd ak ñun ci jataayu xam-xam yi nga xamante ne. ñu ngi koy taxawal bi war koy tàmbalee ba léegi lim fas yéene waxtaan ak ñun nag mooy lu am solo ci dunduk ab jullit muy lislaam naka la gisee liggéey am liggéey ci biir lislaam ban wàccuwaay la am kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéene waxtaane kon xam naa dañ koy jox kàddu gi rek fàttali mbooloo mi ne mbooleem waxtaan yi fi jot jaar ak yi nga xamante ne moom la ñuy waaj a def incha allah képp koo xamante ni yittewoo nga seede yi boo jokkoo ak Serigne Xaadim Sakho fii ci marché bi wala nga ñëw fii ci jumaa ji rek insha allah loolu dana jàpp ni kon képp koo xamante ni am nga ab laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la Serigne bi waxtaanee wala beneen laaj bu aju ci wàllu diine incha allah boo ko joxee Serigne Dame Baye Dame Diakhaté bu waxtaan wi jeexee incha allah des na ci kon li ñu def moom mooy dañuy jëbal kàddu bi Serigne bi yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko assalaamu alaykum wa alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man daa bi daawatihi wa saara ala hadihi ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ginnaaw bu nu santee yàlla sunu boroom julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa noo ngi leen di nuyu yéen ñépp di leen ndokkeel di leen ziyaara bu baax a baax di leen ndokkeel ci weer wu màgg wi nga xam ne ci la ñu nekk di ñaan sunu boroom lépp lu nu ci taxawe ci jëfe ndigalam yàlla na nu ca fay lu kawe sunu njort te lépp loo xam ne ay rëcc rëcc la ak i njuumte te doomu aadama ak rëcc rëcc ñoo ànd yàlla na nu ko baal te te defal nu tawfiq nu teewe ko ay ati at di leen ziyaaratam ci euh, taxawaay bi taxawaay bu rafet bi ngeen di taxaw euh, ak coono yi ngeen di jànkoonteel ci weer wu tedd wii waaye sunub nuyoo na ak sunuy ziyaar ak sunuy ndokkeel dana koy tàmbalee ci sunuy kilif di ci jiital Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne mooy jawriñi njabootuk Cheikhul Xadim ak Serigne Cheikh Xadim Mbàkke mi nga xam ne mooy jawriñi boroom daaru di leen ñaanal ñoom ñaaral suñu borom may leen fan wu gudd te may leen wér ak tal ba li nga xam ne seeni kilifa dañu ko tàmbali woon ñu jëf ca jëf yu kawe njort am ci itam ndam yu kawe njort nun ñi nga xam nag nooy njaboot gi nuy tam nun tam yàlla nunu yàlla may fan wu gudd ak wér ak tal ba lépp loo xam ne suñu kilif dañu ko sémb parce que yéene liggéeyal yàlla yàlla baaxe na nu ànd kook ñoom ba luñ ci am ci ay ndam ak i tawfiq ñu ànd kook ñoom di sant itam ci yaakaar ji ngeen wékk ci nun ba tax ngeen woonu donte matunu euh, la ngeen yaakaar ci nun xëy na sunu xam-xam matiwu ko sunum xel tam matiwu ko waaye nag sunu yéene ak sunu ak sunu xol moom mati na ko ba tax na ko lépp luñ fi wax yéene rek lañu ko waxee waaye du am xel mu rafet du tam am ab xam-xam euh, ni ko sëriñ Modou karaa waxee sànq fas nañu yéene waxtaane tomb boo xam ne day tomb bu am solo ci diine lislaam waaye di tomb bu am solo euh, ci toolu Cheikh Amadou Bamba te muy liggéey muy tomb boo xam ne suñu ko dee waxtaanee fii ci Darou Moukhty yi ci ëttu Cheikh Ibra Fati euh, du doon loo xam ne lu jaaxal kenn la ëttub Cheikh Cheikh Ibra ku fa toog di waxtaanee liggéey dama ne loolu warut jaaxal kenn. te itam du hasard xam ngeen ni sunu boroom moo nu wàccee ci kaw suuf bi munu wàccee ci kaw suuf danoo sant nu laxasaayu ndax suuf si bañ a gent dafa bëgg ñu ne ci kaw suuf di ko jaam te su ma ko sunu ko jaamoo na ma ko santaanee suuf si du gent ndax jaamu yàlla mooy lan julli de jaamu yàlla la koor jaamu yàlla la asaka jaamu yàlla la dem Makka jaamu yàlla la waaye nu xam ne loolu rekk du jaamu yàlla jaamu yàlla dafa yaatu am na ku ñuy wax cheikhul islaam al imam ahmad ibn abdul abdul halim gën a siiw ci ibnu taymiya ibnu taymiya nee na al ibaadatu ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu allahu taala wa yardaahu min al aqwaali wal amaali al zaahirati wal baatina nee na jaamu yàlla suñu ko waxee day baat la boo xam ne dafa tënk lu baree bari ndax lépp lu neex yàlla moo xam muy ay wax wala muy ay jëf moo xam muy lu nëbbu wala muy lu feeñ waaye lépp lu neex yàlla rek jaamu yàlla kon bu ñu nee liggéey jaamu yàlla la xel dana ko mën a nangu moo tax moo tax yàlla waxoon ne wa xalaatul jën na wal insa illa liya'budu bi munu sàkk sàkkee nun nit ak jinne jaamu ko rek moo tax mu sàkk nu waaye jaamu gi nag mooy lan jaamu gi moo yaatu euh, gi moo yaatu gis ngeen fu ku tedd ka di wax alayhi salaatu wasalaam naan al imaanu bid'un wa wa sab'una shu'batan a'laaha la ilaha illa allah wa adnaaha imaatatul ada ani tariq nga gis gis kon gëm yàlla sax ni mu yaatoo ndax laa ilaha illallah ca la bokk waaye fekk sax ciw yoon lu mel ni aw xeer wala xottu butil nga toppale ko ndax bañ mu gaañ kenn sax bokk na ci gëm yàlla kon gëm yàlla ay wax la waaye tam ay jëf la pas-pas la ci xol di ay wax ci làmmiñ waaye itam di ay jëf ci ay cër moo tax yàlla wax ne mooy ki nga xam ne moo sàkk suuf wulli ko ba mu nooy mu wàcce doomu aadama ci suuf ngir mu jëfandikoo suuf lu mu ca mën a jëli ci ay xéewal mu di ko jëfandikoo euh, mu ne huwa alladi ja'ala lakum al arda alulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi loolu moo tax ñu wàcce doomu aadama ci kaw suuf waaye nag bu nekkee ci kaw suuf di sàkku ci xéewale yàlla yi te lu mu ci am mu di ko jëfandikoo na bàyyi xel wa wa ilayhi nushur na bàyyi xel yàlla bàyyi xel na ëllëg dana taxaw ci kanam yàlla yàlla waxaat ne wa ja'alna layla libaasa wa ja'alna nahaara maasha sàkk na guddi ngir bëgg doomu aadama di ca dallu sàkk na bëccëg ngir bëgg doomu aadama di ca kër këri ndax mu am lu mu taxawoo addunaam kon ni nga war a taxawoo sa àdduna noonu nga war a dalloo tam ndax dallu ge mooy tax soo xëyee mën a sawar ba mën a taxaw sa àdduna am solo gu gu mu am solo moom liggéey moo tax sunu borom da ko lëkkale ak ñaari mbir dafa am ñaari mbir yu mu fonk lool yoo xam ne lu mu leen lëkkale la lu mu fonk la lu mel ni julli fonk na ko lool kon lu mu tudd bu tuddee julli lu mu ko lëkkaleel fonk na lool lu mel ni al jihaadu fi sabilillah fonk na ko lool moom sunu borom kon lu mu tudd lëkkale ko jihaad fonk na lool bu dee julli dafa waxoon ne yéen ñi gëm suñu noddee bésub àjjuma na ngeen lagg julli ji na ngeen lab ba jullit yi fasaaw ilaa te ngeen bàyyi njaay mu ne waaye nag bu ñu jullee ba sëlmal na ngeen laggatam dem liggéey fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillah gis nga ni mu fonki julli ba santaane ne bu ñu noddee na ngeen lagg liggéey na ngeen lagg julli ji noonu la fonke liggéey mu ne bu ñu sëlmalee na ngeen laggatam liggéey kon lëkkale na julli ak liggéey waaye lëkkale na tam euh, jihaad ak liggéey ndax jàng alquran ñi ma ko fonke bëgg ñu koy def dana na ngeen di jàng alquran lu ngeen man Euh, waaye ba déedéet bala ñu àgg foofu sax dane waaw na ngeen jàng alxuraan lu ngeen man waaye am na ñoo xam ne du ñu jàng nañu ko yéenee duñu ko man ndax ku tawat na mu yéenee jàng alxuraan du ko man kuy jihaad na mu yéene jàng alxuraan tam du ko man waaye itam kuy sàkk wërsëg di daan dooleem na mu yéene jàng alxuraan du ko man mu ne faqra'u ma tayassara min alquran alima an sa yakunu minkum marda wa axaruna yadribuuna fi l ard wa axaruna yuqaatiluuna fi sabilillah kon gis nga ku tawat la nga bëgg ci alquran doo ko mën a jàng kuy kuy sàkk wërsëgam tam di kër kër yi la nga bëggoon a jàng alquran doo ko mën ku jihaad tam na nga bëggoon a jàng doo ko man nga gis ni mu lëkkalee kon jihaad ak kër kër yi ngir sàkkoo xéewal yoo daane sa doole kon lislaam xam ngeen ne fonk na liggéey ndax lëkkale na liggéey ak julli waaye itam lëkkale na liggéey ak jihaad lislaam fekk na métier yoo xam ne dañu ko xeeboon démb moom mu fonk ko fonk la ko am na métier yoo xam ne am na ñu ko daan nangoo jëfandikoo ak ñu ko nanguwul lu mel ni sàmm am na ñu ko nangu waaye am na ñu ko nanguwul waaye far yàlla dogal képp ku mos a yónni jaar nga ci sàmm képp ku mos a nekk ab yonent jaar nga ci sàmm moo tax ku tedd ka wax ne maa baasa nabiyan illaa waraal ganam yàlla mosu yónni benn yonent te sàmmul ak jub ñu ne ko wa anta ya rasulallah ba ci yow sax ndax sàmm nga mu ne kuntu araaha ala qararita li ahli makkati dama daan sàmmal waa màkk nekk seenu sardi ñu dema fay gis nga kon lislaam dafa fonk liggéey waaye yëmu ca dafa sax seet liggéey yi nga xam ne dañu ko doon xeeb démb ak bërki démb ca ay maam mu fonk ko te na ma ko fonki mooy mu xam le ne ku yàlla mos a yónni mos ngaa jaar ci sàmm kon lislaam xeebul menn métier mu dagan moo tax tam ku tedd ke waxaat ne kenn ci yéen jël ak buum euh, dem ca àll ba taxani jaay faj ci ay soxlaam moo gën muy laaj nit ñi bu ñu ko joxee moo gën bu ñu ko xañee tam nii moo gën mu ne la an yaxuda ahadukum xablahu fa yati bi xasmati xatabin ala dahrihi fa yabicuha fa yakufu llahu biha wajha xayrun min an yasala annaas atuuhu aw manacuuhu kon gis nga sàmm ni ko ñu bari xeebe lislaam wane ne ñi yàlla yónni sax jaar nañu ci gis nga taxantam ni ko ñu bari xeebe ku tedd ki wax ne nga jël sa buum dem taxani ba am saw say jaay ko faje faje ko sa soxla moo gën ngay tàllal loxo di laaj nit ñi buñ la joxee nga taxani jaay faj soxla moo gën bu ñu la xañee tam nga tax jaay faj soxla moo gën kon lislaam xeebul menn métier moo tax ñu baax ñépp dañoo jaar ci liggéey xam ngeen ni yonentu yàlla Muusa alayhi salaam euh, ba mu dajee ak ñaari xale yu jigéen ya bañ ñu yóbbu ko ci seen baay muy Shuayb alayhi salaam ba mu waxtaanee moom ba juboo dane ko soo ma sàmmalee day ma may la soxna soo ma sàmmalee juróom-ñetti at walla sax fukki at bala soobee sama ñaari doom yi mu may la ci kenn Muusa daldi nangu dala koy sàmmal fukki at yàlla may ko doomam gis nga kon ñu yàlla yónni xeebuñu mel ni métier yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sàmmoon na yontu yàlla Muusa alayhi salaatu wasalaam tam sàmmoon na Euh, Ibn Abbas nee na yonent yàlla Daawud euh, daan dafa nekkoon tëgg ab tëgg la woon yonent yàlla Daawuda ab tëgg la woon yonent yàlla Aadama ab baykat la woon yonent yàlla Nuux mën nga ne lawbe la woon ku doon yett wala euh, ministre bu doon yett ak a daaj moom la woon yonent yàlla Idrissa da ñaw nga xam ne kon yàlla yàlla yónni dañoo amoon ay liggéey yoo xam ne moom lañu ñu doon jëfandikoo di ci daan sa doole kon liggéey nekke benn bu dagan mënta xeeb ndax boo ci xeeb rek am na ku baax koo xam ne mos na cee jaar kon benn liggéey bu daggan mënta xeeb liggéey bi bi nga xam ne nag mu lislaam da koo tere moom lu mu woom woom bul ko naw bu ci am soxla waaye bi lislaam bëgg moom lu mu ñàkk-ñàkk solo ci say bët xamal ne xeebuwul fa yàlla ndax yàlla du xeeb lenn lu lew ndax inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tay tayyiba intusal nee na yàlla dafa sell moo tax lu sell rek lay nangu te lu lew mooy lu sell liggéey boo gisee mu am solo mooy lu bari ci santaane yi diine yi boo liggéeyul ba am as tuut doo ko mën a jëfandikoo ndax da am na santaane yoo xam ne sa jëmm moo koy def sa yaram lu mel ni julli sa jëmm moo koy def waaye xam ngeen lu mel ni aj màkk sa jëmm ak sa alal ñoo koy def lu mel ni azaka sa alal moo koy def kon am na jaamu yàlla yoo xam ne alal moo ko mën a jëf waaw boo dul liggéey di faste xànc ak moroom ja ba am astu soo ko deful jaamu yàlla ya nga xam ne alal moo koy def kon ana noo koy jëfandikoo kon doo ko mën a jëfandikoo te loo xam ne bu sottiwul say warteef du sotti day soppi ku warteef moom la ñuy wax ci usul naan maa la yatimul waajibu illa bi fa huwa loo xam ne su antuwul sa warteef du mën a ànt loola day soppi ku nekk day mujj nekk nekk warteef te ku liggéeyul doo mën a joxe asaka ndax nisaab doo ko am ku liggéeyul màkka du la war doo mën a jox euh, dem màkka ak yeneen yeneen kon nag liggéey day nekk warteef kon nag jàmm yàlla yu bare bari ndekke soo dul liggéey doo ko mën a jëfandikoo kon ndekke aj màkk farata la joxe azaka farata la waaye kon ndekke liggéey farata la moo tax sunu sëriñ di ku baax ki wax ko ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi geyri wahami sàkk lu lew farata la ci bépp jullit te amul sikki sàkk wax na fu bare bari nag di di fa tudd sàkk lu lew wajtahidu fi talabi alxalaali fa huwa almuqarribu li jil jalaali na ngeen farlu ci sàkk lu lew ndax lu lew mooy tax ngeen mën a jege seen borom waxaat ne euh, waxaat na fu bare bari wa xuliqal badanu xiina ma futir li kasratil xidmati fii ma qad umir yàlla bu mu sàkkee jëmm da ko sàkk ngir li ñu ko sant mu man cay kër kër kon gis nga ne euh, sàkk lu lew farata la te liggéey dafa am beneen njariñ mooy doomu aadama dafa yomba euh, dafa dafa bëgg noflaay ker dafa yomba ker doomu aadama su ñu ko bàyyee ci sagoom du fas ci xànc ak moroom ja su yàggee day ker te su keree du amal boppam njariñ du amal ay bokkam njariñ du amal sax aw xeetam njariñ waaye soo dee kër këre nag di liggéey day tax tayel gi nit baaxoo rawatina nit ku ñuul day daal di dañ ci yow ba jeex Sëriñ Bachirou mi ngi koy wax naan sëriñ bi bi mu wootee yoonam wi dafa daldi santaane liggéey ndax nee liggéey bi euh, day waral euh, li yataxallal al kasalu al mawjudu fi qawmihi wa huwa wa huwa aslul fasaadi diinan wa dunya nee liggéey day tax tayal gi ci jëmm yi day dañ te nee tayal day yàq àdduna day day yàq diine boo tax sëriñ bi daan santaane liggéey kon ku la gën a farlu ci liggéey moo la gën a sawar te moo lay gën a njaxlaf te diine ki sawar la soxla ki njaxlaf la soxla moo tax kon liggéey ndekkee lu am njariñ la te itam ki yaramam xas euh, ki jaar ci daara ñu di ko tàggal ci liggéey ba mu tàmm ko day ñeme coono lu ñëw da cay mën a wéy waaye ki nga xam dafa dafa ker nanguwut a sonn nanguwut a yëngutu day tayel lu néew lu ñàkk solo mën na ko sonal moom la sëriñ bi naan fadaatan wa raxatan lan yusira shaxsun arada an yakuna muusira nee na tayel ak noflaay ak loxoy neen képp ku bëgg a tekki adduna ak doo ko def kon nag ndekkee kon liggéey lu am solo la liggéey itam soo ko dee def muy liggéey bu dagan mooy tax nga am lu lew te nit ki li muy am ci wërsëg dafa war a xam ne su ëllëgee yonent bi nee na bala siqi tànk suñ borom dana ko laaj ñeent li nga amoon ci àdduna ci alal faw ñu laaj la ñeent ana foo ko jële ana foo ko jële ak ana foo ko def loolu bokk na ci li ñu laaj sa dund ana foo ko jeexal saw yaram ana nooroon def ba mu màggat waaye li ma ciiteel mooy sa alal foo ko jële ak foo ko def loolu lu bàyyi xel la kon képp koo xam ne dangay liggéey liggéey bu dagan di sàkk lu lew su ëllëgee bu ñu laajee laaj boobu da yomb tontu lii nga am ci àdduna foo ko jële nga ne dama doon bay te su ma amee nisaab damay génne azaka wala dama doon commerce waaye daanaa joxe azaka walla dañ ma jëloon may liggéey ñu di ma fay weer waaye su ma dencee lu mat nisaab at ren ba déwén dama joxe azaka da yomb tontu waaye boo dee yëngutu ci loo xam ne sunu borom da koo tere su ëllëgee bu ñu ne li nga amoon foo ko jëlee ana looy tontu boo fexee tam ba am lu lew ba noppi di ko fooyee di ci def lu xaraam bu ne la li li nga doon am ana foo ko doon def tontu kon ndeke liggéey ba am lu lew day tax su ëllëgee euh, bu lay laaj say laaj day yomb say tontu day yomb loolu lépp jar na kon liggéey ba toskari moom la yonent bi naan lan tazula qadama abdin yawm al qiyama xata yusal an arba li ma ci itteel mooy wa an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu li nga am ci alal faw ñu laaj la foo ko jële ak foo ko def loolu nag laaj la boo xam ne nit ki war na ko waajal ngir su ëllëgee tontu la mën a jàppandi mën a yomb kon ndeke loolu rekk jar na liggéey ba am lu lew liggéey ba am lu lew dana jàppandal santaane bi yàlla boo xam ne wàccul kenn daanaka muy lan birrul waliday waajur xàqam dafa diis ndax ki nga xam ne ba nga mënugul dala doon manal nga dem yow ba man man sa bopp moom mu tële danga war a fay bor te soo ko seetaanee su ëllëgee sa borom dala koy laaj dama ne waajur dalaa manal bi nga tëlee kon boo demee ba man war ngaa fay bor te waajur sax kenn mënu ko fay bor ndax waajur woo laajoon yaag sa doom koo ci bëgg-bëgg mu jëkk faatu danaan su ma sañoon damay faatu bàyyi sama njaboot waajur yépp laa wax da bëgg faatu bàyyi sa njaboot dangay bëgg sax loo am sa njaboot ñoo la koy defal fi loolu mag mu dem màkk bu sañoon soo ko laaj danaan sama doom moomu yóbbu màkk bu dee kër sama doom moom moomu tabaxal kër doomam defal ko moo ko gënal mu defal boppam ndax mooy sagam mooy mooy cër bi ko yàlla jox kooku nag boo dul liggéey ne yàcc rek doo fas ci xànc ak moroom ja doo doo ko tane te koo taniwul doo ko dimbale te danga ko war a dimbale kon ndeke waajur képp war naa tax kenn ku nekk ci tuut tànk yi ak ndaw ñi di sonn di fast xànc ak moroom ja ndax mu jëfi santaane bi yàlla ci wajuram njaboot nag kenn ku nekk ñàng yàlla samp kër te boo sampee kër ñaan yàlla am njaboot te njaboot gi nga am boo dul liggéey daañu tumuranke te njaboot bu yàlla dala koy laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi njaboot gi seenub dund ak seenub koddaay ak seenub yar ak seen lépp dalaa war boo ko deful ëllëg sa borom dala dala koy laaj waaw ki ne yàcc yaacaaral nag topp keppaar yi rek ak ker yi nanguwuti liggéey wala muy tàll loxoom di laaj njabootam bu ñu tumurankee su ëllëgee dana ko digaale ak borom kon ndeke liggéey ngir mën a taxaw sa njaboot rek jar na nit ki di kër kër ba tos yi te sax di liggéey di toppatoo sa njaboot la la nga cay am ci tuyaaboo kenn xamul nu mu toll xool xadis bi yonent bi nee na innaka ma tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha eh, kaana laka biha sadaqa xatta luqma tad'uha fi fami imra'atik nee na loo dépensé ci sa njaboot da koy cay am yoolub sarax ba ci dépense bi ngay jox sa soxna mu di ko togg di ko jëfandikoo kon boroom kër na xam ne dépense bi muy jox soxnaam mu di ko togg njaboot gi di ko jëfandikoo da ci am yoolub ku sàkk sarax sarax da ci am yoolub sarax kon di liggéey di sonn ngir taxaw sa njaboot rekk war naa tax kon nit ki di liggéey ak lan am na bàkkaar yoo xam ne dara mënu koo effacer dara mënu koo far lu dul di kër kër ngir sa njaboot julli dana far bàkkaar dëgg la koor dana far bàkkaar aj dana far bàkkaar dem jumaa julli ajuma dana far bàkkaar diggante ñaari ajuma yi waaye am na bàkkaar yoo xam ne yonent bi nee na alayhi salaatu salaam kër kër ngir njaboot képp moo ko mën a far am na bàkkaar yoo xam ne tam doxu bokk rek moo ko mën a far nee na mina euh, zunubi zunubun laa yukaffiruha illa alhammu fi talabil maisha am na bàkkaar yoo xam ne dara mënu ko far lu dul ngay kër-këri ak a dang-dangi ngir loo jox sa njaboot kon ndeke kër-këri ak dang-dang ngir njaboot jar na ko ndax ñu faral say bàkkaar liggéey soo ko dee def tam ba amus tuut dana tax nga mën a dox sag bokk ndax kat wolof nee na légetu légetum neen naxuti béy waaye tam ak bokk tam salaamaaleykum rek di ra di raayu ndong doxutu bokk ak bokk kenn ku nekk eh, ka nga da ngay defe ne dalaa war a dimbali kon nag wala sa mag ñi sax dañoo wax ne ñett mooy doxuk bokk ña ko xam nañ koy wax muy mag ñi ña xam bokk gi nañu koy leeral ñi ko tal amuk jot nañu koy dox waaye ñi seen ñi tane nag nañu dimbalee kon di ko wax ba ñu xam ko ak di ko dox ak nag di dimbalee dana tax ak bokk rafet waaw ki nga xam ne nag moom day topp keppaar yi rek ak ker yi du faste xànc ak moroom ja du liggéey ndax dana mën a jokk ak bokkam du yomb ndax du tane kenn te nit du dimbali ku mu tanewul faaqidu shay'i la yu'ti nit du joxe lu mu amul kon ku bëgg a rafetal sa bokk dangay liggéey boo liggéey ba suñu borom baaxele wërsëg ngay dimbali ñi nga tane kon ndeke dimbali ñi nga tane rek jar na liggéey moo tax sidna ali ibn abi wax ne nee na ma fab benn benn koppar ma fab ci misaal ma fab fukki dërëm jokke ko ak bokk moo moo ma gënal ma fab téeméer di ko jox miskin ndax soo jokkee ak bokk ak fukki dërëm da am ñaari tuyaaba dangay am tuyaabooy ku sàkk sarax waaye da am tuyaabooy ku jokk bokk moo tax mu ne la an asila bi dirhamin ahabu ilayya min an atasaddaqa bi dinaar kon ndeke ku liggéeyul doo mën a jokk sa bokk wax naa ko léegi am na ndaw ku ndaa yoo xam ne boo dee nuyoo rek di dem bis bu set nga nuyoo te doo joxe dara ah nuyoo de baax na waaye nag joxe dara euh, dafa baax kon nag nañu liggéey ndax ñu mën a joxe mën a jox ak bokk nañu liggéey ndax ñu mën a dimbali ñi ñu ñu tane ndax foo dem ci àdduna yàlla dafa sàkk ñu woomal ak ñu woomalu demal Amérique Amérique ki gën a woo ñi gën a ëpp alal ci àdduna am na ñoo xam ne euh, ca mbalit ma lañu nekk di foraatu am na États-Unis ñoo xam ne ca mbalit lañuy to la ñu seet ndax ñu am lu ñu lekk wala lu ñu jëfandikoo demal ci réewu naar yi réewu golf yi ñi nga xam dañoo bari alal am ñoo xam dañu tàllal seen loxo laaj sarax kon yàlla moo bind noonu àdduna bi mu ko defee ne dafa bëgg dafa nattu day nattu ñi amul ba xam ndax danañu saalit ñi am xam ndax danañu bew li yabluwakum ayukum ahsanu amala day seet ba xam ñi am ndax ñu bew ndax danañu xeeb ñi amul ndax danañu seetaan ñi amul wala dañuy dimbali ñi amul ñi amul tam ndax dañuy xarab yàlla ndax dañuy saalit ndax dañuy añaan yàlla kon dafa sàkk kii sàkk kee ngir natt ko waaye nag boo dee dimbali ñi nga tane da ngay doo doo am daani yàlla ndax yàlla dalaa jox ngir nga séddale moo tax mag ñi naan ku yàlla jox fukki peeri dàll xamal ne mënoo ko sol dalaa sant nga séddale ko ku am fukki mbubb mënoo ko sol dalaa sant nga séddale waaye tam ku ñu jox ay million dañ laa sant nga séddale kon na nga séddale moo tax yàlla naan wa aatuhum min malillahi allazi aataakum alal yàlla moom te dénk la ko na nga ci jox ñi nga xam ne ñoo néew doole loolu rek jar na liggéey liggéey ba am di dimbali ñi nga tane bu ko defee ñu lay yéene da nga jox ku néew doole mu naan li ci des yàlla na barkeel da lay yéene la ca des tey dalay ñaanal waaye soo amee ba giijal te doo dimbali say dëkkandoo yi nga tane neexul ba neexul waaye dana ci am ñu la añaani li nga yor du ñu ko tey sax dañ lay añaani li nga yor waaye boo dee joxee dañ naan li li ci des yàlla barkeel boo dee liggéey ba amas tuut di dimbalee euh, day tax nit ñi sopp la nit dafa fonk boppam soo ko fonkalee boppam nag mu fonk la moo tax yonentu saas na wax ne tahaadu tahaabu day leen joxante ay teraanga kon da ngeen soppante nit ki soo ko joxee xéewal ak lu mu loo ko xeeb moom du ko xeeb ndax yëg dafa am solo da nga jox nit ab bindukaay rek biig bu rafet mu bég ci yow da jox xaalis mu bég ci yow danga jox ay dàll mu bég da nga jox téere mu bég ci yow nit ki dafa fonk boppam soo ko fonkalee bopp mu fonk la moo tax yun saa xam ne tahaadu tahaabu ab sëriñ sax boo ko dee jox dalay lay fonk ki ko jox moo koy gënal ki koy laaj sëñ bi nee na wala tazal ilayhi za ihdaa'i lahu bi ma stataata min ataa'i walaw qalilan limtisaali ma warat min annaha tazidu xubba man yawat gis nga kon day day dolli cofeel joxe day dolli cofeel joxe hadiya day dolli cofeel moo tax kon di liggéey ba am suut di toppatoo say wajur di toppatoo sa njaboot euh, di jokk ak bokk di sarax ñi nga tane di jox say kilifa muy say sëriñ ñu ñépp gën laa sopp di la ñaanal loola day jàmm ju dolli ko lay doon xéwal ko dolli ko lay doon ba tey boo dee liggéey ba amas tuut waxoon naa ko sànq mooy tax am na ponk lislaam yoo xam ne ku amul alal doo ko mën a jëfandikoo lu mel ni dem màkk xam ngeen ne dem màkka ku amul alal wala ñu mënal la ko doo mën a dem màkka gis ngeen sax ren ni ñu yokkee billet màkk yi nga xam ne xaalis bu weex tàll ngay am soog a dem màkk waaw boo toogee rek nag topp keppaar yi ak ker yi ak grand place yi nangoo liggéey te te aj di ponk bu lislaam ndax da ko mën a jëfandikoo kon doo mën a aj faw danga koy man wala ñu mënal la ko te nga mënal ko sa bopp nag moo gën kon nag nekk di liggéey ndax nga am as soo mën a joxe say farata jar na liggéey ba dee lu mel ni azaka nag nga am alal mu mat nisaab nga sàkk ca li yàlla santaane jox ko miskin jox ko ña ko yelloo boo du liggéey doom am nisaab te ku dul am ni ku amul nisaab du mën a génne asaka kon ndekee liggéey ba toskari ndax nga am alal ba am nisaab ba joxee asaka jar na jar ko kon jaamu yàlla yi nga xam ne alal moo koy def ku dul liggéey doo ko mën a jëfandikoo euh, lu mel ni berndeel gan nag am na ndaw kundaa yoo xam ne bu ñu la ganesee boo deful ay bernde dootoo leen gis su ko defee da ngay berndeel gan amee ca toyaaba jurul jeex man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri lu ci tege fal yukrim na teral ganam ku gëm yàlla gëm ne ëllëg yàlla mooy fay ku jëf nanga nga teral sa gan te boo dul fas xaj am na ñoo xam ne bu gan nee salaamaaleykum ca buntu pot ba la ñuy jaar dañuy daw ndax xaj na amuñu lu ñu berndeel seen gan xaj na amuñu ko waaye dañuy daw am na ñoo xam ne am na ndogu ndaa sax boo xam ne digg naa dafa daw dugg ca sàq ma ci ginnaaw kër gi ca sàq ma la dugg euh, nëbbutu fa xam ngeen ne loolu noppalewul waaye boo di liggéey nag ba amul suur danga am loo mën a berndeel say gan liggéey am na beneen njariñ mooy doomu aadama yàlla da ko binde ku mu gis defe ne moo la gën ñu bari ci ñoom bokk waaye ki nga bokkal benn benn liggéey dalay naw lool ki nga bokkal menn métier faaw mu naw yéenay bokk di xëy di bokk di yend di wàccandoo di demlante faaw mu nawloo la moo tax liggéey rek am na beneen njariñ mooy day tax nga nawloo sa ñi nga bokkal islaam di tax nga nawloo nit ñi ndax defe ne yàgg nit ñi dafa bokk ci sikk yi nga xam ne dañoo war a xeex bakkan ba ba ba jëlee ko ci nit defe ne yaa gën koo gis te bari ñu mu dal waaye ñi nga bokk liggéey moo tax moo xam ngeen bokk tool ne ca waar wa wala ngeen bokk bureau wala ngeen dend ay boutique da koy nawloo kon liggéey day tax nit ñi nawloo nawlonte liggéey am na beneen njariñ mooy soo di soo di liggéey lu dagal ba am lu lew day tax nga mën a jëf jëf ju baax lekk lu lew day yombal jëf ju baax bu fekkee jëf ju baax dalaa jafe nanga nga xoolaat li ngay lekk gis nga bu fekkee jàng alxuraan dalaa jafe jàng xasida dalaa jafe yeewu guddi naafil dalaa jafe julli ca mbooloo mu dara jafe xoolal li ngay lekk lekk nit ki li muy lekk loolu lay jëfe boo dee lekk lu lënt danga jëfum lënt booy lekk lu ñu sib da nga jëf lu ñu sib booy lekk lu xaraam da jëf lu ñu xaraam waaye booy booy lekk lu lew faaw nga jëf lu lew moo tax sëñ bi wax ne yaa saaxi kul ma shi'ta taf'al mislahu wa xaalilan man shi'ta taxdu shaklahu ab xarit koo bëgg jël jikkoom na nga xaritoog moom kenn mës a gis sàcc boo xam dañ naan mooy mooy ndey sàcc ci tund wi waaye moo ko ilimaani dëkk ba ñu ne mooy xaritu benn bakkanam ndey sàcc ak ilimaan mënuñoo ànd mënuñoo bokki dab sàcc sàcc rek mooy xaritam kuy jàngale alxuraan suñ daara rek mooy nekk xaritam ku bëgg lu baax ku bëgg lu baax rek lay àndal kon nag ab xarit ni muy defee ci yow di dindi ci yow lekk tam noonu lay defee ci yow di dindi ci yow booy lekk lu lew dangay ngay euh, da mën a jëf jëf ju yiw booy lekk lu lew day tax sax boo ñaanee yàlla mu nangu lekk lu xaraam ba noppi ñuy nangu sax ñaan mënta nekk yonent bi ne saa sallam da gis koo xam ne day day fagg day fënd day fagg sol lu sollu fagg dikk yàlla ay loxoom naan yaa rab yaa rab di ñaan rek yàlla waaye la muy lekk dafa xaram la muy naan dafa xaram la muy sol dafa xaram nee na kooku ànd yàlla di wuyoo ak ñaanam mënta nekk kon dangay sol lu yiw dangay sol lu dagan di lekk lu dagan loo ñaan yàlla may la ko moo tax Saad ibn Abi Waqqas mos naa ko yontu bi ne ko dama bëgg ñaanal ma ma am lijaabatu lu ma ñaan yàlla mu nangu mu ne ko atib mataamak tustajab daawatuk de lekk lu lew kon loo ñaan ñu nangu ko booy lekk wax naa léegi day tax jëf yu yiw yomb yaa ay rusulu kulu min at-tayyibaati wa'malu saaliha booy lu lew day tax jëf yu yiw dalay dalay yomb booy lekk lu lew da ci am tuyaaba ndaw ku ndaa bu joxe dépense ñu toggal ko ceebu ganaar mu lekk ceebu ganaaram am ci tuyaabo xam loolu lu am solo la kon lekk lu lew yéene ci jaamu yàlla da am tuyaaba moom la moo tax xéewali àdduna yi loo ci loola sobu jëfandikool te yéene ci yéene ci jaamu yàlla moom la ku baax ki naan axastu min duniyaahu zaadi lil jinaan da mën a jël ci àdduna loo yóbbuloo ba dem àjjana kon kii lekk lu lew di ci yéene jaamu yàlla day am tuyaaba yu ko jaamu yàlla min ka tazawudi ilal jannaati bi ma leextarta minal minnaati kon yóbbalub àjjana lay doon te te it xam ngeen nag liggéey nag mooy jëme am réew ca kanam yàlla moom waxul kenn dara doo wax rek ashhadu an la laa illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah rek jaaxaat nag sam réew mel ni réew yëpp déedéet da ngay jàng la ñëpp jàng xam la ñëpp xam di kër kër yi doo yendal doo fanaanal su ko defee li yàlla joxe jox ñëpp mu jox la ko nga boole adduna ak alaxira waaye boo nee yàcc tubaab bi gis nga ni ñu amee adduna ana lu leen ko may mooy jàng ak gëstu ak liggéey moo tax sëñ Murtada Mbàkke yàlla ko yàlla doole ay leer daana ko wax dana wax naan tubaab yi nga xam ne seen àdduna rek rek la am ñuy kër kër yi nii daanaka duñu nelaw guddi ngir bëgg mu jag kon nun ñi nga xam dañoo bëgg sunu tey jag suñu ëllëg jag kon nun warunoo nelaw ku bëgg tey jag ëllëg jag bari nelaw te boo demee boo demee ci réewu tubaab yi loo teel teel a yow fekk leen ci mbedd bi ñoo lay jëkk a yow ndax bëgg rek seen tey jag kon nag liggéey mooy jëmee am réew ca kanam waaye réew moo xam ne ñu ëpp ci waa réew ma dañoo toog rek nu yàcc réew ma du dem fen moo tax sunu réew yi du gaaw a dem fen boo boo doon dem ci dëkk yi waxtu liggéey daanaka boo xaajoon nit ñi ñeenti xaaj benn xaaj bi mooy liggéey beneen xaaj bi ñu ngi ci grand place yi ñu ngi ci euh, taatu euh, ay ay garab ci ron garab yi ñu ngi waxtaan fekk ñépp war a liggéey ñi man ñëpp war a liggéey ñu am kawar gu ñuul tam ñëpp war a liggéey kon liggéey day day jëme am réew kanam day jëme àdduna kanam liggéey baax na ndax mooy yëkkati lislaam ndax xeetu muhammad wi alayhi salaam bu ñu liggéeyee mooy tax ñu am doole te mooy tax ñu am sag te yéefar yi dañuy kër këri di def lu ne di fa di liggéey di am alal di ko xeexe diine yéefar yi dañuy liggéey ba am alal ju dul jeex di ko xeexe diine kon nun tam lu tee nuy liggéey ba alal ju jeex di ko xeexale diine inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yasuddu an sabilillah yéefar yi dañuy dépenser alal yu bari ngir xeex diine yow nag nooy def danga nga naan yàcc déedéet da ngaa war a yow liggéey ba am alal ngir nga xeexal diine ngir nga xeexal diine moo tax ku defe ne noon yi doon jàmmarloo ak Cheikhul Khadim ak Cheikh Ibra Fati dañoo tekki seeni jàjj dangay ngay nelaw ñoom duñu tekki seeni jàjj ñoom sax dañoo soppi seeni ngànnaay ndax nag nun soppi nan soppi nan suñuy gànnaay loolu tam lu mat a bàyyi xel liggéey day tax nit ñi ñee la ku liggéey ba amus tuut day tax ñu ñee la soo ci defee la nga war a def te bokk ca ña ñuy ñee moo gën ñeetaate yonent bi nee na ñaar rekk ñoo jara ñee koo xam ne sunu boroom da koo jox alal mu koy defaat ci jaami yàlla yi ak koo xam sunu boroom da ko jox xam-xam mu koy jàngalaat jaami yàlla yi neen ñaar ñu ñoo jarañee la xasada illa fisnayni rajulun aataahu llahu maalan fi lxaq wa rajulun aataahu llahu fa huwa yaqdi biha liggéey nag ba alal di jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi comme ni ko suñ fallu daan wax suñ fallu mbàkke naan day leen jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi waaye nga liggéey ba am alal jurul di jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi bokk ca ña ñuy ñee te bokk ci ña ñuy ñee moo gën fuuf bokk ca ñooy ñeetaate kon nekk di liggéey rek ndax nga bokk ca ña ñuy ñee jar na liggéey ba sonn te soo dee liggéey ba am nag da ngay sukkandiku ci yàlla waaye sukkandiku ci sa bopp waaye doo sukkandiku ci kenn ndax nit ñi kat ku wékk say soxla ci ñoom bis sa bët dana xonq te te kenn du ko weexal dangay wéeru ci yàlla waaye nag sukkandiku ci say say effort ak say coono waaye di laaj rek bis dana ñëw nit tas sa yaakaar ndax suñ tubaab mas naa wax ne euh, doomu aadama lu mu bari la bari la boo dëkkee ci di ko laaj bu yàggee mu jéppi la yàlla nag loo bari la bari la boo saxul dàkk ci di ko laaj bu yàggee mu jéppi la ne xam ngeen lu ko waral la ñu ne déer mu ne maa indakum yanfadu wa maa indallaahi baax doomu aadama day jeexal moo tax boo boo ko di laaj saa su bu yàggee mu jëppi la yàlla mi dul jeexal nag kon dee ko laaj te sax laaj day tuur ndoxam xar kanam day tuur ndoxam xar kanam yontu bi neen saa salaam ku bàyyiwul laaj da nga dajeeg yàlla doo am dara ci ndoxum xarkanam da ngay jeexal ndoxum xarkanam laaj nag am na ñu ko sañ am na ñu sañ a laaj ku lool sañ euh, ku ñàkk lool sañ ngaa laaj euh, ku néew doole ngir laago lool sañ ngaa laaj ku màggat lool te amooy taxaw sañ ngaa laaj kon am na ñu sañ laaj waaye nag toll ci sa sa digg waxambaane sa kawar ñuul kukk nit ñi di jëf di jël nga ñëw naan jëf leen ma jël loola moom ak taalibe xamu ko murit jëf jël la xam waaye nag jëf ma jël loola moom murit xamu ko kon nag bi ñu xamee lii lépp nañu xam ne toog rek di latoo jaamu yàlla ab jullit sañu ko jàng alquran baax na lool waaye boole ci liggéey jàng xasida baax na lool waaye boole ci liggéey euh, doxu bokk baax na lool waaye boole ci liggéey xam ngeen ne Omar ibnul Xataab mos naa fekk ci jumaay Madina ñu toog rek du ñu liggéey mu ne leen waaye yéen yéenee ñan ñu ne ko ñoom ñu ne ko naxnul mutawakkiloon ñun de dañoo jàpp ci yàlla ñun ñooy ñi jàpp ci yàlla dañoo wakkir mu ne leen waxu leen dëgg ku wakiirlu day dem faste xànc ak moroom ja ba noppi nag bàyyi yàlla boppam xam nga ne xam nga ne xam nga ne tool moom ki am ki ki ki ki ruuj faraasu wakiirlu na ci yàlla ndax ab taw lay nekk tey taw yàlla moo koy joxe ki xëy tam ubbi bu ci du sañ a poñe kenn ne kay jënd du poñe kenn day toog xaar yàlla waaye nag la ko war def na ko kon da sabablu kon wakkiirlu mooy sabablu moom na sëñ bi naan waalam bi anal kasba laa yunaafi tawakkulan kër-këri ak wakkiirlu dàqonte wuñu ñoo ànd laa takkusa itlaafi moo tax omar ne leen waxu leen dëgg de kuy wakkiirlu day daane dooleem ba noppi bàyyee boppam ak yàlla mos naa fekk tam ci jumaay Madina koo xam ne day julli rek di sëlmal julli rek mu ne ko loo fi def mu ne ko at ataabat damay jaamu yàlla mu ne ko man yaxooluk waa ku lay dundal mu ne ko axi sama rak sama mbokk mu ne ko axuuka abadu minka sa mbokk mi la yor de moo la gën a jaamu yàlla ndax moom ma ngay julli ma nga yor boppam waaye ma nga yor keneen yow nag ngay julli rek ci sëlmal naan dañ maa yor damay jaamu yàlla yow de jaamoo yàlla moom la sëñ sëñ bi naan fatarku kasbin liddia tawakkuli ma altifatin fi'lu umrin injali wala yanjali nee na bañ liggéey naan dama wakkirlu ci yàlla tey ñeetaate nee na ab dof rek moo koy def ku yor oto bu rafet nga di ko ñee ku am kër gu rafet nga di ko ñee te doo liggéey ne damaa jàpp ci yàlla nee na ab dof rek moo koy def loolu la Serigne Touba wax gannaaw nag xame nañ ne nii la liggéey amee solo kon yow mi bëgg liggéey ana looy liggéey xanaa bépp liggéey boo xam ne rek njariñam day yaatu ci xeet wi liggéey boo xam ne njariñam day yaatu xoolal mbay ni mu barkeel dañuy bayee tool ca Saalum waaye mën nañ ko sëf ba Daaru Muxti ku dëkk daaru mën ko jëfandikoo dañuy bayee ceeb ca Waalo waaye mën nañ ko yóbbu ba Casamance nit mën ko kon lu njariñam yaatu mooy liggéey yi gën ci liggéey yi moo xam nag muy mbay wala muy njaay wala muy leneen lu mel ni ab ab ab ab médecin docteur nga xam ne mbooloo ñooy ñëw ak seenu jaaxle mu faj leen ci kàttanu yàlla wala koo xam ne euh, ingénieur la ingénieur agronome baykat yi jaaxle mu wan leen yoon wi ñu jaar ba seenu mbay aw kon muy bépp liggéey boo xam ne njariñam dafa yaatu na xam ne mooy bi am njariñ euh, xam ngeen ne mbay de suñu borom da ko tudd fu bari nee na fal yanzurul insaanu ila taamihi anna sababna al maa sabba summa shaqaqna al arda shaqqa fambatna habba wa inaban wa qadba wa zaytunan wa naxla wa xadaaiqa gulba wa faakihatan wa abba matan lakum wa ngeen di ko xewloo yéen ak seenu gise kon mbay ni mu bare njariñ yonent bi nee na ab jullit bu jëmbat gàncax wala nga bay tool picc lekk ca wala nit lekk ca yàlla dalay defal yoolu ku sàkk sarax kon sa tool ku ca jaar sax muy muy toolu mboq am ndaw ku naa jaar ca dagg ca gubu mboq walla mu boolu ca walla picc dal ca for ca na nga xam dangay am yoolu ko sàkk sarax kon gis nga mbay ni mu bare euh, toyaab lu mel ni commerce dara ëpp ko toyaab yonent bi neen sallallahu alayhi wasallam bi nga xam du wax lu dul dëgg wóor cëng su ëllëgee ñi yàlla yónni fu ñu taxaw mu taxaw fa shuhada fu ñu taxaw mu taxaw fa ñu baax ñi daal fu ñu dëgg ne ko mas commerçant bi nga xam ne wóor du nax kenn du peese lu manqué du nëbbu ayib jubal xocc ab liggéeyam neen su ëllëgee ñu baax ña fu ñu dëgg ne ko mas attaajiru as-saduq al amin ma an nabiyina was siddiqina wa shuhadaay wa saalihin kon ndeke liggéey yépp baax bu dagganee yàlla nee na wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama bu dee fonction boo xam ne dañ la nommé ngay liggéey ñu lay fay weer itam ba tey baax na moo xam état moo la nommé ngay jëf sa warteef wala privé la dañ laa nommé ngay jëf sa warteef waaye rek li am solo mooy na nga jëf sa warteef kon lépp loo loo xam ne nga ko gis muy liggéey soo ko manee làkk ko neel mën naa ko ndax yonent yàlla yusufa dafa laajoon la mu man qaala ij'alni ala xazaa'inil ard inni xafisun ali kon boo gisee loo man neel mën naa ko ñu jox la ko xool xoolal yonent yàlla Shuayb doomu jigéen ñi bañ gisee Muusa ak nam leen rootale seen bagaan ya ba ñu wëgg seenug jur dañ ne ko yaa abati yaa abati stajirhu inna xayra man istajarta al qawiyul amin ki mat a liggéey loo mooy ki nga xam ne dafa boole ñaar yooyu al qawiyu mooy dafa am visite contre visite al amin mooy dafa am bonne vieille mœurs dafa am jikko ju rafet te dafa wér dafa am kàttan kooku moo mat a liggéey loo kon liggéey bu ñu la jox na ko jox ak am waaye am na nag liggéey yoo xam ne damay tënk ndax mel ne waxtu waa ngi jege si am na liggéey yoo xam ne lu mu woom woom nag yow jullit bi yow taalib bi la na nga ko moytu ndax lu ñuy bay loo xam ne bu sottee dañ koy jëfandikoo muy soppi am xel ab jullit waru ko waru ko bay rawatina ab taalib bi taalib bi moom kenn waxaale woo ko moom bu ñu jullit daal taalib bi moom na teg fee boppam bu ñu jullit moom taalib bi mëtt a wax lépp loo xam ne soo ko bayee dañ koy jëfandikoo muy soppee am xel ab jullit da ko war a bañ a jëf bañ a bay taalibe moom kenn waxaale woo te nag bari na lool ci réew mi ñuy bay gàncax yoo xam dañu koy soppee ay xel donte danga koy jaay sax ay nasaraan ay ay yéefër bul ko latoo ndax jaay ga dafa xaraam na mbay ma xaraame na la jaay ga xaraame wala ngay jaay itam di nëbbu ayib walla ngay tooñ ca biir njaay ma wala ngay nëbbu lu ñëpp soxla nekkee ceeb manqué ndaw ko ndaa yitu mu lool nga nëbbu ko ba duñ ca mën a jot loolu tam doon na loo xam ne nañu ko moytu wala ngay peese wala ngay di leen ca nax poids bi di manqué nañu ko moytu tam lu mel ni am ñoll moom kenn waxaali ko gis ngeen sunu kilifa yu baax yi uh, tere ko ca Touba tere ko ci Daaru uh, tere ko tam feneen ak feneen loola kon képp koo xam ne dangay ngay jullit wax waxuma ab taalibe la nga xam ne kon lu kilifa yi tere ëpp naa jege ëpp naa jëfandikoo waxuma la di ko jaay lu mel ni ay mbaam xuux lu mel ni statue lu mel ni euh, croix gis naa ci Touba ay taximaan yoo xam ne dañuy def ci seen oto lu koy rafetal waaye day am croix te bu la ñu ne xaw ma woon ne am na croix wala bàyyi moo xel na am na croix am na croix ab jullit sañ ta jënd croix sañ ta jaay tam ab croix ak ñi nga xam tam dañuy dox guddi jigéen ñi dox guddi tam nañu xam ne euh, lu lu lu lu lu diis la ci lislaam te dafa bari ci réew yu taax yi am ci réew yu lislaam yi jigéen ñi dox guddi euh, di euh, di ci am di ci am xaalis defe ne ña nga ñi ngi def dara da nga gis waajur woo xam ne doomam su jant sooyee mu dem ba fajar te su weer dee moo ko jëndal ravitaillement moo ko jëndal ceeb moo ko jëndal diw moo koy fayal courant te du ne ko foo demoon du ne ko loo doxe woon loolu tam kuy kilifa war nga ko bàyyi xel xam ne euh, yàlla nee na wala tukrihu fa fatiyaatikum alal biraa bu leen forcer seen doom yu jigéen ci ñuy dox ay tànk caaxaan in na taxasunan li tabtaxu aral xayaati dunya euh, lu mel ni tam euh, fecc tam léegi dañ ko def métier fecc am na sax ci Sénégal ci dëkki taax yi ay daara yoo xam ne Euh, fecc lañ fay jàngale ay daara yuy jàngale fecc da nga sax koo xam ne day fab doomam jox ko soxna daara boo xam ne fecc lay jàngale mu di ko jàngal fecc ndax dañ ciy tedd léegi euh, li ñuy wax tedd dañ ci am teraanga niñ koy tuddee ñoom euh, jàpp ne loola sañ nañu ko te sañuñu ko di génne say cër di caaxaan ku ko def métier itam na nga xam ne du métier ndax doonu lu lew doonu lu dagan ak yu bare bare bare yoo xam ne daal ci ci ci tënk euh, lu mel ni fecc lu mel ni way lu mel ni euh, ay sol col yoo xam dëppoot ak diine di ko gaaral mbooloo di leen romb di dama ko dikk ñuy xool li nga sol yooyu yëpp dañ ko def métier yoo xam ne te boo waxee ñu ne liggéey la te ba ñu wax liggéey nag liggéey bu lew la wax liggéey boo xam ne su ëllëgee bu ñu ne la li nga am foo ko jëlee danga nga mën a wax lu set foo ko def da nga mën a wax lu set ndax yàlla ba mu ne rek wala taqrabu zina la tere lépp loo xam ne day euh, bijji di yóbbu ca loola bu ñu ko toppee daal euh, du jeex te waxtu wi euh, jege si na kon daal lépp loo xam ne dagan na ab jullit sañ na koo liggéey kon daal su ma dee tënk tënk bu gaaw a gaaw damay wax ne yàlla moo ñu wàcc ci kaw suuf kon bu ñu yaafusee ba suuf gent yàlla danañu ko laaj kon dañu war liggéey ndax suuf bañ a gent su ko defee lislaam xeebul mel ni métier mu xaram daal la xam la aaye métier mu xaram liggéey bu xaram waaye lépp lu dagan lislaam bañu ko ndax sàmm mu xeeb ndax yontu yàlla Muusaa sàmmoon na tëgg mu te xeeb ndax yontu yàlla Daawuda tëggoon na ñaw mu te xeeb ndax yontu yàlla Idrisa ñawoon na euh, maalaw wala menuisier mu te xeeb ndax yontu yàlla Noox doon na yet doon na daaj yun si yàlla Muhammad tam doon na sàmm kon mel ni métier mëtt a kon ñu baax ñëpp dañu doon liggéey te li ngay lekk la ca gën mooy li nga liggéey li nga ñaq moo ca gën su ko defee boo dee liggéey nag mooy tax nga man a def say wërteef mooy tax nga mën a euh, am lu lew mën a toppatoo say wajur mën a toppatoo sa njaboot mën a euh, jokk sa bokk mën a sàkk sarax mën a jox sab xarit lu sedd xolam mën a jox sab sëriñ lu sedd xolam mën a joxe azaka mën a dem màkka mën a berndeel gan euh, mën a def daal lépp lu baax lépp liggéey moo koy maye waaye ku ne yàcc ci yàccaaral doo fas xànc ak moroom ma jaamu yàlla yi ñuy santaane doo ko mën a def te itam lekk lu lew nee naa day tax nga sawar ci jaamu yàlla waaye koo gis jàmm yàlla di ko jafe ndax xoolaat li muy lekk ndax li ngay lekk rek ngay jëf moom la sëñ bi naan yaa saaxi kul ma shi'ta tafaal mislahu lekk lu lew tam da ngay am toyaabo da nga mooy kon neex dagan la neex dagan la da nga ci am da ngay lekk mu neex ba noppi amaat ci tam day itam jëmale am réew kanam te ku sañoon sam réew du des ginnaaw day itam yëkkati diine ndax diine yi bu ñu néewee doole rek noon yi man leen a ñaaj day tax tam nga bokk ci ñi ñuy ñee waaye doo ñeetaate day day tax nga bokk ci seen loxo féete kaw ndax moo ñuy joxe al yadul ulya xayrun min al yadi sufla day tax tam doo tayal ndax boo tàmmee coono euh, doo yaafus doo tayal te yonent bi neen al mu'minu al qawiyyu xayrun wa ahabbu ila min al mu'min ad jullit bi am kàttan bi njaxlaf bi sawar moo gënal yàlla bi tayal ne yàcc yàccaara su ko defee ñu xam ne kon wakiirlu du tey liggéey dangay ngay wakiirlu ba noppi nag dem liggéey dangay ngay faraas tool ba noppi bàyyee ko yàlla ndax yàlla mooy taw mooy saxal ndax mu ne fa ambat naa fiha habala fa ambat naa yàlla mooy saxal dangay ubbi sa boutique waaye doo poñe kenn ne kay jënd yàlla mooy moo koy bëmëx ba ci sa boutique muy jënd du ko sañ a bañ kon wakiirlu da ngay sabablu booleeg nag di liggéey waaye ne yàcc yaakaar naan damaa wakiirlu loolu kenn du ko def kon mbay baax na jaay baax na ak lépp lu baax rek nañu ko bàyyi xel ci liggéey waaye lépp lu xaraam nag moo xam muy lu ñuy bay wala muy lu ñuy jaay nañu ko bàyyi xel xam ngeen ne sàngara moom jaay ga dafa xaraam euh, jënd ga dafa xaraam sëf ko dafa xaraam toog fu ñu koy naane sax dafa xaraam kon yooyu yëpp day loo xam ne ab jullit da ko war a xàmmee kon daal foofu laay tënk waxtaan wi ndax jataay bi mi ngi bëgg a yàgg te waxtu bi mi ngi bëgg a jot lu ci dëng tam nañu ma ko jéggal xam ne bu nu sañoon lépp day jub yàlla xam na ne fan yi rek euh, juróom benn conférence ci benn semaine xam ne métti na juróom benn conférence ci benn semaine gaaw maa nga woon Kaolack dibéer maa nga woon Njaareem euh, ak guy mbind tey maa ngi fii ëllëg maa nga Ndakaaru moo tax yéene rek moo fi nekk waaye man ma nekku fi kon lu ci dëng na ñu ko jéggal te xam ne euh, coono yi la ak néew doole gi waaye yéene ji mooy lépp rafet fanu tàmbale woon lanuy lanuy lanuy mujje mooy ñaan la suñu kilifa yàlla yàggaleen sunu kanam muy sëñ Mouhamadou Lamine Baara ak sëriñ Cheikh Khady ak mboolem suñu kilifa ñun tam yàlla yàgg yàlla yàlla yàggal ñu ci seen ginnaaw di sañ itam mbooloo mii nga xam ne ñooy njabootu boroom daaru tey saytu bis yu mel nii ci weeru koor def nañu ko ren def ko daaw def ko at yi weesu uh, am ci ay itam ay ndam ba Touba sax nga xam ne Touba daaru wanag la ci Touba waaye Touba ren lañu tàmbali def nii ngeen di def nga xam ne kon. ci yéen la ñu ko royee Tuubaa ren tàmbali dibéer jot ak alxamis ñu def ay waxtaani diine ci jumaa ja dafa def tam ay ndogu kon loolu am ngeen ci ndamul euh, man sanna sunna xasana kon yàlla yàlla fay yéen ñi ko sos fay itam képp ku ci sof wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu arrahmaan arrahim alhamdulilahi ala asrafil mursalin seydina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi kon ñoo ngi sant bu baax mbokk mu tëdd mi ñu defal waxtaan wi di Cheikh Sidi Muxtar Ka ñu ngi sant sunu borom bu baax di ko sant ci thème bu rafet bi nga xam ne indi na ko muy lislaam ak liggéey kon mën nañoo wax ne liñ ci bëggoon am nañ ci lu kawe suñ njort kon ñoo ngi sant ñoo ngi koy sant bu baax sunu borom yokk xam-xam yokk kàttanam ba li lim yéene liggéeyal ci lislaam yéen koo liggéeyal ci yoonu Cheikh Ahmadul Khadim yàlla defal ko ko defal ko mbooleem jullit yépp kon ñoo ngi koy sant bu baax te di ko gërëm kon waxtaan wi nag am gum am solo tax na laaj yi bari na kon moo tax euh, dañuy jox rek oustaz Ahmadou Mbow mu dem ci laaj yi nga xam ne moo aju ci waxtaan wi ñu doon waxtaan li am solo daal mooy ñu ngi sant sëriñ bu baax a baax ci waxtaan wi nga xam ne danañ ko def loo sant bu baax di ko gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh suba incha allah sëriñ Basiru Touré moom mooy def waxtaan ci xam-xam boo xam ne mi ngi jëm ci wàllu li ñuy wax lasraar maanaam lasraar lan yan gis-gis la ci lislaam am kon loolu tam jullit bu ne war nga koo bàyyi xel ngir xam lan la ci lislaam lan la ci lislaam wax ak yi nga xam ne ci la aju kon suba incha allah sëriñ Basiru Touré mooy def waxtaan ci xam-xam lasraar kon ñoo ngi jotali mbokk yi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax kon incha allah programme bi noonu lay wéyee ba koor gi jeex bis bi ci topp it mooy allah sëriñ Basiru Abdou Karim moom mooy waxtaane ci maanaam góor yàlla yi dëggaloon maanaam ci seen borom am am kóllëre ak seen borom ñooñu ci lay waxtaan ci la war a waxtaane insha allah kon ñu ngi sant mbokk mi baax a baax ñu ngi ñaan sunu borom mu guddal aw fanam may ko wér-gu-yaram ba li mu yéene liggéeyal ci lislaam ak yoonu Cheikh Ahmadul Xadim yàlla defal ko defal ko mbooleem mbokk ci lu jëpp kon ginnaaw waxtu bi dafa gàtt laaj yi bari na nañ bàyyi oustaz Ahmadou Mbow mu continuer ci laaj yi wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla nañ ko yàlla boole defal ñun ñépp di leen ziyaare ci weeru koor wu tedd wii di weeru yërmande di weeru njëggal di weeru goreel jaam ñi ci sawara yal na yàlla jëggal na suñuy bakkaar nangul nu suñuy jaamu yàlla te xéer nu ci nu jaamu ko te mu nangul nu jaamu googu Serigne Sidi Muxtaar Ka ci turu alwafa bi xuquqil iman muy mbooloo moo xamante ne ñoo saytu waxtaan wii ñi ngi lay sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amulug yamukaay wax nañ ni itam ñi ngi feddali bu baax seen kóllëre sa diggante ak ñoom ndax nii nga nu ko defale woon daaw ren jii nga ñëw defalaat nu ko kon yàlla nag nu ko yàgg a defal yàlla na yàlla yokk sa xam-xam te bàyyil ak sam xel bu baax sëriñ bi waxtaan wu am solo nga wax muy liggéey ak lislaam maanaam nga mën ni liggéey ak jaamu yàlla te noonu la sëriñ bi wax wax ne xam-xam ak liggéey ñooy wasila yi nga xamante ni ñooy wasilatu saada mooy fi mu nit ki mën a jaar ba am texeg tey ak texeg ëllëg wax nga bu baax liggéey ni ko lislaam gise ak ni ko lislaam bàyyee xel bu baax muy loo xamante ni la yonent bi waxoon ni na nga liggéey ci àddina ba defe ni doo fi jóg waaye nanga jaamu yàlla ba jàpp ni suba nga fi bàyyi ko dégg nañ ko bu baax tax na it laaj yi bari na lool waaye bala noo dugg ci laaj yi dañuy fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa sëriñ Basiiru Ture moo fi war a ñëw def waxtaan li muy waxtaan ak mbokk yi nag mooy xam-xamu xam naa kalaasu bàyyi daam jaxate gi daañu ko bàyyi xel ñoom ak gaa yi ni moom kon mbokk yi ngeen bàyyi xel bu baax xam ni bu subaa sëriñ Basiiru Ture moo fiy ñëw war ñoo defal waxtaan ci ilmul asraar muy xam-xamul asraar mu ne sëriñ bi ginnaaw bi la mbokk yu nuyoo jaare la kon dañuy daal di jublu ci laaj yi kii dafay laaj mu ne damay laaj ndax bëgg a yokk sam njaay wala nga bëgg a faj say aajo war naa tax ngay leb xaalis ci projet te booy fay yokk ci dara ndax loolu dagan na ci kiy leb ak kiñ koy lebal te lépp bëgg a liggéey rek moo ko ko yóbbee bismillahi rahmaani rahim noo ngi santaat bokk yi bu baax a baax jaay day bokk na ci liggéey yi gën a barkeel bokk na ci bokk na ci bokk na ci liggéey yi gën a euh, barkeel gën a gaaw tam ci ku bëgg a am dara euh, bu fekkee da bëgg a liggéey nag te sa capital amul solo foo xam ne soo fa demee sa capital yokk war nga faa mën a dem waaye nag boo fa demee lañ lay jox anam ngañ la koy joxe loolu mooy lañuy seetaat ndax ki la jox xaalis nga liggéeyee bu fekkee dañ koo delloo ci li ñuy wax almudaaraba almudaaraba almudaaraba mooy kii fab astuut kii fab astuut kii fab astuut ñu boole ko liggéeyee bu ñu ko boolee liggéeyee la ci ruus ñu seddoo séddoo loola lislaam bañu ko kon ki nga xam dafa am xaalis teg ko ku soxla mu jël ci jox la keneen soxla mu ñëw mu jox la keneen soxla nga ñëw mu jox la kenn ku nekk liggéey soo liggéeyee am bénéfice mu séddoog yow bénéfice ba mu di fa tege ku soxla amul xejj amul seen amul xejj amul ku ñëw ñu jox la nga liggéey la cay ruusee nga di ko séddowaat ak ñoom ndax bu fekkee kenn ku nekk lañu la jox rek ngay delloo kon capital ba du do kon capital ba du mën a yokk tey boo amoon ñetti million jox ko ñetti nit kenn ku ne dellu si waat million ba nga joxe woon kon capital bu du dolliku te kon soo bëggee dimbali fukki nit kenn ku nekk million du sotti kon kenn ku nekk nga xamal ko ne ko mudaaraba bala li ngay liggéey la cay dolliku ci bénéfice dañu koy séddoo mu delsi bu delsee boo ko defee ma sàmm ma def ko ma dem ma def ko dana mataat beneen million ma jox sa meneen moroom bu dee ci anam googu de gisuma ci dara lu ci ay waaye ndax ka nga xam ne nag moo lay jox la mu yëngutu lépp ndax xam nga ko loolu loolu loolu mooy wax ci boo gisee ñu bari di tey ci projet wala banque mooy seeni activité day loo xam ne yow doo ko xam mën nañ yëngatu ci loo xam dafa xaram te yow doo ko xam waaye bu dee lu leer naññ mu leer la ne mu assasa la boo xam mu assasa islamiya la lu leer képp ci la yëngatu du def lu dëgënul di def mudaaraba loolu dara nekku ci waaye nag mbooloo moo xam dañu yori seen alal te xamu fu ñu ko jëlee xamu luñ cay def ne la soo ñëwee ma jox la nga liggéey delloo ma jox ma ca nangam loolu ab jullit da caa tey am na nag ay benn benn boroom xam-xam yoo xam ne dañu naan euh, jëfandikoo alali banque ab jullit da ko war a def rek ni médd ndax boo xiifee gis médd te mënu ñàkk lekk da koy jëfandikoo waaye soo amee leen loo jëfandikoo wàcc ko ci àll ba am na boroom xam-xam yoo xam dañ ne jëflante ak banque soo ñàkk pexe ba ñàkk pexe mën nga koo jëfandikoo bis boo amee pexe na nga bàyyi ko kon daal loolu rek laa ciy tontu. Cheikh Ibrahima Diop almasari yi defoon na ci ay woy wax ni zamanuna hadha zamanu dirhami man lam yanal fa innahu lam yukrami xaalis xanimatun mu gën lu dul wurus naa iluha gis ndeeku fi mbooloo murus rus mën naa laha ku nekk dal lay bokkoo wanta sharash muhu du dem ba tàggoo mën naa laha soo ko joxee boroom ndar daraja joo ko laaj mu jox la lu ndar ki de laaj mu ni euh, ànd ak ñàkkum liggéey bi nekk ci réew mi mu ne nag léegi eh, lan mooy pexe ci ki bëgg liggéey te amu ko parce que wala fi day ba day wax ni nag neexub tànk nag laaj na foo ko dugal moom comme léegi liggéey ñàkk na ci réew mi liggéey bu mettee métti muy laaj nag léegi ban pexe la nit ki am pour liggéey. loolu nag day lu yaatu loo xam daanaka mat na waxtaan daanaka mat na waxtaan waaw ndaxte eh, am na ñoo xam ne seen bët day jël liggéey yu bari dañuy xeeb liggéey yu bari danga gis ñoo xam ne dañuy dem ci gaal yi ñii di dee ci géej gi euh, te ay millions lañuy jël di ko di ko faye boroom gaal yi wala gis koo xam ne visa lay bëgg ñu laaj ko ci ay millions mu mu mu ko caa joxe mën naa mu am ñëwagul yitte nga xamante ne du ñu mel ni sëñ daara yi ñooñu loo leen di digal mel na ni laaj bu euh, bi nga a wax dañ ko tàmbali tontu te jottee tontu waaw xam nga liggéey moom bariwul ci réew yu mel ni suñu réew yi waaye wax naa ne lu bari ci nit ñi nag dañuy xeeb dañuy xeeb te bari na boroom alal joo xam ne su la waxoon fa mu jaar ba agsi fu mu agsi danga naan déedéet tu tànk yi nag dañoo yàkkamti dangay gis koo xam ne day tëb tëb rek xëy xëy bëgg a am li nga xam ne moom la mag ñi am yàkkamti googu nag ak taamu tax na ñu bari di jéggi ay liggéey ak métier yoo xam ne bu ñu ko doon def amaana sunu borom dana leen baaxe ñaareel ba tam am na ci loo xam ne euh, euh, kii état état am na ci wàll ndax état tam créer ay emploi ngir doomi réewam tam waru garam la waaye xam nañu ne suñu réew yi ak suñu état yi tam seen man-man taxul mu demee noona waaye teewul tam def lañ man lépp mooy seen waru gar la ca mooy ñi seen yàlla manegan ñoo am alal ñu bari ñoom tam waroon a euh, ay emploi tam dañ ko deful da nga gis ko am alal koo xam ne euh, liggéey mooy tabax ay kër rek di ko luye tabax kër di luye xam ngeen ne kër moom amul emploi Euh, da ngay luyee rek ku mën a am fay baax na ku fay nga génn ci biti kon ñi am alal créer ay emploi ba ba ñi nga xam dañoo toll ci liggéey man caay liggéey waru kar la woon kon ñi am alal nañu créer ay emploi état na créer ay emploi waaye itam xale itam ak tuutànk yi bu ñu xeeb liggéey bu ñu xool fu sori defee ne da ngay xëy xëy rek am la nga war a am nit ki àdduna ay jéego la da ngay raam ndànk-ndànk ba ba ngay àgg fa nga jëm waaye tëb tëb rek bëgg a amatoo ay milliards fi ndool xale yi kenn dootu wax waxi junni kenn waxatul sax ay millions ay milliards la ñuy waxtaane te nag ñëpp mënuñoo xeexee am ay milliards moo tax na coono bi bari waaw nga xam tam dañuy liggéey te duñu fayeeku tam jamono moo ko laajoon moo ko indi woon waaye loolu doonul nag lu mën a wéy doonul lu mën nit kuy xëy di gontu te doo ca amee dara dara dara loo faj say soxla te doon doon askor doon mbañum ruus am njaboot ami bokk te dara du ci ruus looy dimbali ko mënta wéy loolu moom mënta wéy mënta wéy daara yi dañ ko war a organiser waat <coughs> dañ ko war a teg ci yoon <coughs> wax naa ko barki dem ci euh, barab euh, wax naa ne ci njaareem la yaakaar naa ne wax naa ne daara yi ñu soow ci Sénégal nëgë ne waroon naa fekk ma a wax boog yoonu murid bi ma bokk waroon naa fekk yoonu murid kër yu mag yi ñëpp xam kër gu nekk am daara joo xam ne ay junni junni dongo ñoo fay yewoo te mën naa nekk mën naa nekk ñu mel ni ñu mel ni waa kokki ñu am ay ndam lañu ñu mel ni waa Fass Touré am nañuy ndam waaye dama ne yoonu murid kër yu mag yi kër gu ne war naa mën a am daara joo xam ne ay junni tout tànk ñoo koy jànge ndax kenn ku nekk mbooloom sa ginnaaw moo xam ne ak ay daayira ak ay toole àllarba ak mbooloo moo xam ne saytu daara mëtu leen am xëy waxu mën a am ngont toppatoo daara mëtu leen am xëy su ko defee ñi bëgg seen doom jàng alxuraan man fa yóbbu seeni doom te bu fekkee mënuñu tam dara du leen ca dara du war seen doom di jàng ñu ñu mën leen a yoral seeni doom ña fay jàngale ñu leen di jox as ñu koy dimbandikoo état tam am na ci wàll def naa ci ay émission yu bari bari ci rajo di soo état tam am na ci aw sas ndax tam doomi réew mi ni ñu soxlaa jàng école nu ko raw lañu soxlaa jàng jàng jàng alxuraan te kiy jàngale école dañu koy fay su weer dee te kiy jàng alxuraan état moom yoonam nekku ci loolu tam fan la tege te doomi jullit yi ni ñu soxlaa courant soxlaa ko ndox soxlaa ko ab dund soxlaa ko kaaraange nu ko raw lañu soxlaa jàng kon nag ñi ñi jàngal alxuraan état war na cee gàddu lu baree baree bari def la man kilifa diini itam def ci la ñu man borom àll def la def ci la ñu man waaye bu ñëpp seetaanee mooy tax sëñ daara yi di tumuraanke waaye yor soxna yor njaboot di mbañum rus war war a faj soxla te doo amoo dara te kenn du la jox dara damay wax ne ku yenuloo atunul saw doxin du jekk mbaa bu jekkee itam du mën a sori moo tax bari daal daara sëñ daara yoo xam ne ñëpp ñu bari ña nga ca marché ba léegi boo demee Sandaga am na ay sëñ daara boo demee Ocass am na boo demee sax bitim réew Modou Modou am na ay sëñ daara ñu ngi daw te bu ñu leen taxawoon encadré leen dimbali leen kon du ñu dem fenn kon nag état am na ci sas ak kilifa diine yi ak borom alal yi bu ñu taxawoon daara la war a taxawoo kon sëñ daara yi duñu mën a dem fenn waaye toog di jàngale rek ngir yàlla lu baax la waaye nag ndax mën naa wéy fa xayru ma taxastumu alayhi ajran kitabullahi bi tanbihi la sëñ Tuubaa waxoon leen bi nee na di liggéey ñu lay fay la ca gën mooy ñu lay fay ci téereb yàlla bi ngay saytu alquran ñu lay fay wàññiwul dara loolu daal mooy tontu ci gàttal. jërëjëf kii euh, ñeenteelu laajam mooy day laaj ni looy wax ponkal moo xamante ni na wut a liggéey maanaam looy wax ponkal mi wër liggéeyul te nekk ci mbedd mi rek di yalwaan ak di laaj yi demee noonu te nangu la liggéey te am na kàttanu liggéey. waaw kooku de dañ koy laaye biir rek nekku na dem liggéeyi wax naa ko sànq murid li xam mooy jëf jël waaye jëfal ma jël moom euh, murid xamu ko lislaam tam nangul loolu wax naa ne yow sa salam nee nit li gën ci li muy lekk mooy li mu ñaq mu ne maa akala ibnu aadama taaman qattu xayran la ko amali yadi kon nag tollu ci sa diggu doole di wër di laaj yore yore sa këll di xatal nit ñi di leen sonal te lañ lay jox amaana sax du àgg du àgg fa nga wax ne fa la jëm amaana du fa àgg loolu tam dañ leen laay biir dañ ko bàyyi te xam ne loxo bi féete kaw moo gën a kawe loxo bi féete suuf. ki day laaj mu ne ndax toog di laaj addiyee ci boppam moom daggan na ak bu daganee ci kan la war kan moo war a toog rek naan jox leen ma addiyee. waaw xam nga toog rek naan ëllëg addiyee moom euh, kenn du ko def wala boog ku ko def moom day day ku ku ku topp bakkanam moo koy def toog rek ne indi leen déedéet kii laaj mooy ki nga xam ne da day na ci toolub lislaam day na ci toolub lislaam di liggéeyal yàlla bëgg nag li muy defal yàlla bëgg ko bëgg ko bokk ak mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ak moom su ko defee yow li nga koy jox dangay mel ni ko yóbbante da koy yóbbante mun la koy defal ci toolub yàlla bi te itam murabbi sañ naa laaj cheikhul murabbi sañ naa laaj ndax ki nga xam ne dafa day liggéey yor alal Euh, da nga koy tarbiyee ci infaq da nga koy da danga koy tàggat ci muy nangoo jox joxe alalam ndax l'islam ni mu santaanee nga liggéey ba am alal noonu la santaane soo amee tam ngay joxe te am na ñoo xam ne boo leen laajut du ñu joxe moo tax kilifa di laaj ak njabootam bu ñu ko joxee ba mu bari mu def ko ci toolub lislaam bi loolu kilifa sañ na ko waaye na laaj di laaj dang di jëfandikoo yow doo ci liggéey lislaam loolu moo mat a seetaat waaye man li ma xam ci kilifa yi laaj mooy dañuy da nga gis ñoo xam ne dañuy war a joxe ci seen hadiya ñu mel ni waa waa Daaru Salaam Daaru Salaam masalan dañuy dañuy dañuy dañuy joxe ay sas waaye bu dajee dañu koy jox ka fi nekkal Serigne tubaa te xam nañu kooka loo ko yóbbante dana àgg fa mu jëm kon kilifa sañ naa laaj njabootam euh, ndax moom dafa dal ci toolub lislaam kon loo ko loo ko jox mu def mu jox la ko yàlla. jërëjëf ki mu ni day laaj. Euh, comme nii ma la wonoon léegi mu ni day laaj ndax li nga xamante ni ñenn ñi danañ ko di def yenn borom grade yi wala yenn borom service yi mu ne danañ ko de def fekk nit mu toog ñu ni ko jógal yëkkatil say loxo mu yëkkati ay loxom ñuy làmb poosam ak a fontu gimiñam ak yu mel noonu mu doon laaj loolu ndax dagan na wala araamut ndax dafa gis ci biir euh, jawharu nafis sëñ bi di bind ni walam yajus baxsun an allazi tatam fi sawbihi aw fi dukaanihi naam waaw sëñ bi li mu tere bokkut ak loolu sëñ bi li mu tere mooy kuy néewal doole nit kuy néewal doole ku ëpp doole euh, di ko di ko ko gëdd di ko di ko xeeb di seet ay ay dencam waaye koo xam ne dafay dafay doxal yoon bu fekkente ne gëm nu yoon lay doxal masalan am na lu xew ji dëkk bi li xew ji dëkk bi am na kuñ ca joxoñ kañ ca nag ñuy seet ba xam ndax li ñuy wax moom la wala du moom ñu dem këram seet te te te te am na lu bare bare bari nit ku ñu joxoñ bu ñu demee këram fekk fa lañu doon seet bu dee lu ñuy tere ñu fekk fa ñu doon tere wala bu ñu seetee jëmmam fekk ci moom li ñu doon tere am na lu am na lu bare bare bari sax dante dañ lay xool ne la ana dante ana sa dante te te am na sañ-sañ laaj la sa dante ndax dante bi mu amee ak léegi euh, euh, tax na ñuy xàmmee kàccoor yi tax na ñuy xàmmee defkatu njaaxoom yi tax na ñuy xàmmee ñi luubal euh, emprunté ma bi mu xewee léegi tax na ñuy xàmmee ñi def luubal kon loolu doxinu ad dox doxinu woo xam ne adduna moo ko indi su ko defee ki nga xam dafay nekkal yoon nag bu ñu joxoñee nit wala ñu wóoladiku ko mu koy seet ak dangay tukki rek dem aéroport ñu ne la loo yor ci xaalis nga ne nangam moom mañ fa teg la nga wax su ko doyut sañ te léeg-léeg seet nit la nga wax day juyoo lool ak la ak la nga xam moom nga denc su ko defee nag la bañ nga nga di ko ci réew mi bu ñu la saytu mën nga ko génne wala nga dugal loo xam dañuy bañ mu dugg kon kay ki fi nekkal yoon sañ naa seet sañ naa gëstu sañ naa lañ bat bu fekkente ne yoon rek lay doxal waaye nag seet ba gis lu ñuy tere ne la soo ma joxee nangam ma bàyyi la loolu tam mën naa seetaat nag te loolu léeg day am seet ba gis lu ñuy tere ne la jox ma nangam ñaar bu ko dégg loolu tam mën naa seetaat waaye kii doxal yoon daal nga xam ne bu la jàppee dalay day day day doxal yoon loolu moom dara nekku ci. jërëjëf ki day laaj mu ni su fekkee ku dul ab jullit day fay lu baree baree bari. jullit bi nag li muy fay xaw yemamaay ndax waa ji sañ naa tànn dem liggéeyal ki di tub jullit ngir man caa am lu gën a sakkan waaw xam nga yow bi ngay liggéey euh, néewoo damay euh, ku ku ma bokk diine rek lay liggéeyal waxoo loolu yow yow da ngay daan sa doole da ngay ñaq bëgg a tedd te sooy ñaq nag lañ lay fay fu mu gën a sakkane fa la gën a ci yow waaye nag ki dul jullit dañuy seet ak ndax moom lam lay liggéeyloo ndax daggan na wala dagganul bu fekkee daggan na masalan ki yor Euh, dib jullit ci peggam am na beneen beneen boutique te dib jullit kee ne la mën naa laa fay nangam par weer kee ne la man mën naa la fay nangam nag dangay seet la gën ci yow da seet la gën ci yow gannaaw liggéey ak moom du xajamal sa diine bu julli jotee du la wax ne la doo julli du la wax ne la doo fi woog du la wax ne la doo fi lal sa sa sa sa sa sa der déedéet kon kay gannaaw du la yàqal dara ci sa diine te moo gën a sakkan ci yow kon kay nga dem fa wàññiwul dara loolu sax lañ la digal nag ndax nit ki li gën a sakkan ci moom loolu la war a gën a jëfandikoo. xale bi nee na lay laaj moom daa bëgg a jàngi waaye yaayam doo ko ni faaw dangay ngay jàngi métier bëggoon nga labiré ko lan la ci war a def waaw dafa bëgg a jàngi dañoo dañuy laaj ana lu mu bëgg a jàngi ñaareel ba tam dañuy laaj tam ana lu tax yaayam ne ko da ngay jàngi métier. ndax bu dee yaay joo xam ne xàmmee na xam na xàmmee na xam na lan mooy xam-xam ba noppi di la ko tere bëggutu yaay joo xam ne xamul lan mooy xam-xam waaye itam bu dee yaay joo xam ne dafa néew doole ndax da nga gis koo xam ne yaayam dadul sës fenn da xam ne sax day jàng waaye day daggum jàngam ndax juram dafa amul fenn fu sës muy ndeyam muy baayam kon topp li nga bëgg li la gënal nga topp ko dem ba seet ne soo ko toppee sëf wajut amul fenn fu mu sës te soxlaam mënta nekk suba ndax jàng xañ na ba sam jàng yegg nga mën caa amee looy tedde loolu baax la waaye nag sa ndey moom xañ na mënta nekk suba mënta nekk ginnaaw suba moom soxlaam tey tey tey la soxla li mu soxla kon kay jëfe ndigalam bàyyi la nga jàppoon yow jëfe ndigalam jàngi la nga xam ne soo ko jàngee man di man waaye nag am na métier yoo xam ne tam jàng ko moo gën a yàgg jàng xam-xam loolu tam mën a seet nag xam na métier yoo xam ne li mu jël ci temps mooy gën a yàgg jàng xam-xam loolu tam mën naa seet kon nag bu la aayee jàng xam-xam te xam-xam soo ko toppoon man see am loo loo loo ko loo ko loo loo ko yore mu ne jàngaloo métier te métier mën naa jël at yu ëpp la waroon jàng xam-xam loolu tam dafa mat a dafa mat a tey wajur daal da ngay naxante ak moom kenn du ko gàcc ci dara doo ko forcer ci dara doo juyoogu moom euh, di wañ loxoom déedéet da ngay naxante ak moom man xam naa rek barki dem xale boo xam ne dafa bëgg a jàngi bitim réew bàyyam ne ko doo dem nga xam am na bourse bu Maroc bàyyam tere ko amaat na bourse libi bàyyam tere ko waaye naxante na ak bàyyam bàyyam nee na ko mën ngaa dem gis nga kon waajur boo naxante ak moom rek mën naa am dana la fekk ci li nga bëgg jërëjëf Sidi Muxtaar ka dama koy faral di wax gaañu lu bari am leen kaasub café wala war warga moo gën a tàng te da ngay naxanteeg moom ba naan ko kon nag ni nga naxanteeg moom ba naan ko dombul boo ni naxanteeg sa waajur mën naa am nga am ci moom li nga xamante ni moo gën ah, kii mu ni xam naa dama lay waxal laaj bi ni mu ko laajee rek su ko defee nga am ci déggin mu ni ah, maa ngi dégg ci sa biir waxtaan nga ni waxambaane yi dañoo war a liggéey nee na loolu la dégg sa waxtaan mu ni nag limaasa suyu xanaa lam yaksibu an ah, nafaqatahum walakin yasaluuna alhadiya waaw waaw bu dee sànq da ne ma mag moo xam ne dooleem jeexul ba noppi muy laaj waaw waaw bu fekkee loolu la bëgg a wax moom ku dooleem jeexul dafa war a liggéey waaye wax naa ne nag am na ko sañ laaj te am doole ndax nit mën naa am ay bor yoo xam ne day boppam wala ñàkk koo xam ne ndax wut nag taxut a ba son doo am kon nag ki nga xam ne nag mu ngi sabab waaye mënta am sàkku ndimbal ci moom wàññiwul dara waaye nag ki nga xam dafa nekk ci diggu dooleem te nanguute liggéey loolu mooy wax ci waaye nag kii liggéey nga xam ne du yendal du fanaanal waaye mënta am lu mu lu mu yore njabootam kooku sañ naa laaj nag ndax kooku kat bu ñu joxe asaka dañ ko war a jox wàllam bu ñu saraxee dañ ko war a sarax kon nag kooku sañ naa sañ sañ naa laaj waaye daal li ñuy bañ mooy nga ne lëng ak sa doole ba na ko doole bismillah